Well, uh, just a minute. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيشها بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من عمسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يعذرون واختاني سبيل تبع خير له الله ما اختار له فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ما كان عاجزا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون innama al amalu binniyaati wa innama li kulli mriin ma nawa fa man kaanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasulihi wa man kaanat hijratuhu li dunya yusibuhu aw imrain yanfauhu fa hijratuhu ila ma haajara ilayhi Sëriñ Tuba waxi Sëriñ Tuba ci yéene dama xam ne dama yaakaar ne bu fekkee ne dañ ko inspiré xam naa du yor du yor leeral yu bëree bëri lool sax day doo kii bi rek te daanaka am na ci nag yoo ay xista yoo xam ne du du jar leeral moom ndax bu ci wax olof yu xóot amul ak ci jublu gi leer comme ñun ñëpp olof la ñuy dégg xam naa bu jar naa mu ne waxi sëriñ Tuubaa ci yéene am na ko mas laaj sëriñ bi ne ko ñun murit yi lan moo nu wutale ak wàllu yi sëriñ bi yónni ko mu daal di dem daal di ñëw sëriñ bi laaj ko loo ci fas da ngay dem mu ne ko dara sëriñ bi ne ko loolu moo leen wutale nga ne kon jëf li ñuy jëf li ñuy liggéey sëñ bi liggéey sëñ Tuubaa am doole lool te ñun mu yomb lool ba buñ koy def duñ ci fas dara ñàkk gi ci ñàkk fas dara nag daa daan ñuy xañat tuyaaba ju bëree bëri ba nga xam ne daa mel ne ci lañu yi ëpp doole mel ne ku doon liggéey sëñ Tuubaa boo ci fasee fas yéene liggéey sëñ Tuubaa ngir yàlla wala nga fas ca la bëgg yaay ëpp doole wàll waxi sëriñ bi ci julli am na bés sëriñ bi di julli taw bi sóob ba mu sëlmalee wax ne di julli muy taw na waaye nekk ci biir bàmmeel muy tàkk moo ko gën a metti wér na loolu daanaka kon amul leeral sëriñ bi mas nay julli ji am sàq muy tàkk am ñu ko bëgg a fayu mu ne bu ko kenn fayu ne ñëpp dem julli ji bañ jullee ba ñëw fekk dara desu fa wér na wér na gi li ñu ci jublu mooy ci ko tuxale wér na fàtte naa ko leeral sax ni ñu demee noonu waaye comme xamoon nañ sëriñ bi mas nay defarlu aw sàkket ba waxtu wa tàbbee gaa yi nekk ca bañ a julli ba sëriñ bi ñëwee ni leen firi leen mboolem li ngeen fi sàkket bañ ma dégg léegi wér na lool waaye loolu nekk leen bi am na weneen wute am na wute bu ci am waaye xam naa ne sëriñ Saaliw moom nett na ko nett xam ne xam naa na ma ko nettalee moom mooy mooy nekk leen wa dëgg moom mooy mooy nam kaw foogam li ko doon sàkk mi doon tàkk itam ci waxtu timis mais na li ñu xam ne ci waxtu timis nekku ci téere bi waaye loolu waxoon ne waxtu timis la boo xam ne dañoo nodd ba nopp rek am nit bu jàpp ci kër ga di tàkk ñëpp di daw di ko kar di ko di ko kii di ko fay sëñ bi di leen di leen di leen kar ne leen ken laal néeg bi na ngeen dem ci jàkka ja ñeneen tubaab yi dañ ko gisee dañ ko reetaan naan ko dafa afale fi ne xamul fu mu war a jëm daa foog ne ci néeg bi la jëm <laughs> nga xam ne daw gi mu doon dem jëm ci jàkka ji dañoo yaakaar ne moom loolu di jubloom li mu jublu woon mooy fay néeg ba ñu gisee nag mu wan néeg bi ginnaaw mu jëm ci jàkka ji nag xool ko daa afale fa mu bëggoon a jëm jëmu fa man ne daal maam ci buñ buñ julee bu son muy tam mën ne gis ngeen ndaw la lu ñu fi yebal rek la maam ñu waroon a lakk buñ fi nekkoon di ko fay ba bàyyi jullit du tee dana ko lakk muy néeg bi moom mu lakk ba mu jeex nga xam ne buñ fi nekkoon ba faat jullit néeg bi moom dana jeex ndax loolu la ko yàlla santoon moom jeexal moom nga xam ne loolu mooy tawhid bi dëgg-dëgg sëriñ bi mas nañ koy bayal tool yi dugub ba waxtu julli jot kenn bàyyiwul ba mu ñëwee laaj fu ngeen tolloon bi waxtu bi biñ biñ wax bi nga xam ne waxtu bi jot na ñu wan ko ko mënul leen dagg leen ko lii nag niroon na ak li ma nettali léegi xëy na muy ñaari xew-xew wér na lool waxi sëriñ bi ci wéeroo sunu borom am na bi sëriñ bi dégg ku naa bu lëg lekkee aloom na ko sant coy sëriñ bi ne loolu wax ju yàqu la ndax coy lëg taxu ko woon a jóg ki mu war a sant kañ mooy kërëccal aloom ba ba mu jot ca am na ku mës ñëw ci sëriñ bi am ku mu àndal bi mu nuyoo ba noppi ne sëriñ bi kii sama jaam la dama ko andi woon di la ko jox xaddiya sëriñ bi ne bërit di julli rakkaa yuy gudd ba noppee na ko loo wax mu ne ko kii sama jaam la dama ko indi woon di la ko jox hadiya sëriñ bi ne ko boo ko moomee yaa moom wér na am na taalibe bu mag bu doon xëccoog bu doon xëccoog ay pël suuf sëriñ bi tere ko mu diibal diibal xanaa mooy bañ a bàyyi ba far nangu suuf sa ca pël ya daa di ñëw sëriñ bi ab yoor yoor ne ko maa ngi sant yàlla bu baax sëriñ bi ne ko ci lan mu ne ko suuf soosu nangu naa ko sëriñ bi ne ko baa nanguwaale nga asamaan sa ñoo bokk borom de ñoo bokk borom de ñoo bokk borom de am na ko ma nettali ne sëriñ bi dane ko inna al arda lillahi kooku ne ko yurisuhu man yasau min ibadihi sëriñ bi ne ko wal aqibatu lil muttaqin yuna sëriñ Mahamadul Moustapha ak sëriñ Sabdu mas nañoo ñëw ci sëriñ bi di ko laaj lu dikk taalibe ak fu yàlla nekk sëriñ bi nee na sëriñ bi ne leen laaj leen ko Ibra Fall ne leen ak taalibe laaj leen ko Ibra Fall am maa fu yàlla nekk laaj leen ko Moxtaar Diop mii fekk ma nga fa woon Sëriñ Moxtaar Diop ne leen man de yàlla xaw ma ci moom dara waaye xam naa ne moom nii fu mu nekk yàlla nga fa sëriñ bi ne ko loolu yi nga tontu taxoo bi nga taxoon man moo la ko mañ waaye du sam xel wër na man nag ñett li bi dese na maa wóor jar naa wóor lu wax tubaab yi mas nañoo wax sëriñ bi dañoo bëggoon nga wan ñu yàlla di ngay jaamu mu ne leen waaw dana leen tubaab bi dañ ne ko dañoo bëggoon nga war ñu yàlla di ngay jaamu ñu jaamu ko mu ne leen dibéer jooju ngeen di màggal damaa bëggoon ngeen jàpp ci noppam bi andil ma muy bisu dimanche ñu jaamu waxi sëriñ bi ci digal yi ak tere yi sëriñ Tuubaa nee na àjjana joo xam ne lu la neex wax lu la neex def amuma jooju àjjana ku ko dégg seen nag bu yeboo dem fa am na bis ñuy nodd am jigéen buy wax ak sëriñ bi waaye tontuwu ko ba noddu ko daanoo sëriñ bi ne ko wax ci noddu baaxut mu ne ko teewoon nga wax ma ko ma noppi sëriñ bi ne ko kon ma wax sëriñ bi nee na bis sëriñ Mbàkke Buso jullit bu boolee juróom-ñeent yi mucc ci àdduna ak alaxira ragal yàlla ragal ku ragal yàlla ragal ku ragalul yàlla bàyyi lu bon bàyyi ku bon bàyyi fu bon lu mu xamul bu mu ko wax lu mu mënul bu mu ko def lu mu muumul mu maanu ca wér na sëriñ Xiisa Jeen nee na am na bés sëriñ bi ne leen mbaa bi ngeen yàq dugub ñu ne ko fasuñu ko yéene mu ne leen ndax xam ngeen luy yàq dugub am ku ne ko xanaa mooy togg lu ëpp ba noppi di ko tuur mu ne ko nuru na ko waaye du moom yàq dugub mooy lekk ba suur doo def lu neex suñu borom bam rees sëriñ Xiisa Jeen nee na dafa am bés sëriñ bi ne ko Xiisa mbaa du ngeen jëw mu ne ko fas nu ko yéene de sëriñ bi ne ma ana nu ngeen koy defee ma ne ko xanaa fuñ to fuñ nekk di sa baax gi rek mu ne ma kon de du ngeen jëw daal du mooy daal du koy mu ne ñetti yoon sëriñ bi bu mu jógee jolof jëm njaareem daa am ku leen romb di laaj taalibe ndax amul ku ngeen fi romb ndax amul ku leen fi romb am ku ne ko mooy ku gàtt kooku te ñuul sëriñ bi ne leen ñii ngeen di yàq seen bokkum jullit daa di wax ko ko wax ne ko demal ba gis ko jégglu ko lu ko may bu ma fekk si fii ma nekk wér na lool sëriñ bi mas nay dugg mas nay dox guddi ba yem ci ñiy jëw ba mu xëyee gas lu fañ toogoon suuf sa féete kaw féete biir daal di digle ñu jàng fa kaamil yu bari sëriñ bi nee na taalibe yi koo ci digal dara bu génnee naa mënam lëm te boo ko bàyyeeg malaaka wenn waxtu muy ñaax nembaam am na saalum saalum boo xam ne daa mas a ñëw ci sëriñ bi ne ko ña ma ma booleeloon ñëpp digal naa leen jaamu sunu borom waaye defuñu ko faay may xalaat dem wacc <laughs> faay may xalaat dem wacc leen sa wala ma génne leen sëriñ bi ne ko boo demee nga digal leen jaamu sunu borom buñ ko defee nga ànd ak ñoom bu ëllëgee nga mucc ñu mucc bu ñu ko defut bu ëllëgee nga mucc sëriñ bi mas naa tomb tomb ñeenti tomb yu mel nii daal di ne benn tomb bi mooy liñ la digal ñaareel bi mooy liñ la tere ñetteel bi mooy li nga bëgg ñeenteel bi mooy li nga ragal boo saxee ci liñ la digal doo bëgg am ko boo dee daw liñ la tere doo gis loo ragal sëriñ bi nee na na am fulla na ngeen am faayida nangeen ngeen na ngeen farlu daal di ne fulla mooy loo sori ci mbir fu fu ca lu baax yam nga yam fa loolu mooy sunna fayda mooy looy def ci lu baax nga yemale na ca yow dong ak na ca ak junni farlu mooy loo baaxoo def ci lu baax saa su waxtu wa saa su waxtu wa nga ko daan def jotee nga def ko ak lum xat-xat am na koor goo xam ne ba muy dëgmal sëriñ bi daa dajale ña ca kër ga bind saxru ramadan bind alquran daal ne bunti àjjana juróom-ñett la xarafi saxru ramadan juróom-ñett la ku koy wor nag sunu borom dana la dugal àjjana daa dina bunti sawara juróom-ñaar la arafi alquran juróom-ñaar la moom it ku koy jàng sunu borom dana la tëjal bunti sawara yépp daa dina na ngeen ci farlu ci weer wii sëriñ bi nee na juróom yi buñ xam seen juróom yi seeni waajur buñ xam seenu naqari deret seenu njaboot buñ xam seenu nay waxtuy jullu waxtuy juróom buñ xam seen yitte seeni bi liggéeyukaay buñ xam seenu tàyyeel seen i dëkkandoo bu ñu xam seen i ñaawi teggin mas naa am ay gan yu ñëw ci sëriñ bi muy wax ak ñoom di leen ne leen na ngeen man gan te bu leen tëlee dëkkandoo ñu ne ko fas nañu ko yéene sëriñ bi ne leen ndax xam ngeen lan mooy man gan ñu wax ko la ñu xam sëriñ bi ne leen nuru na ko waaye du moom gan mooy guddi ak bëccëg man gan ci ñoom nag mooy fexe ba ba doo def ci ñoom lu lay rusloo fa sunu borom ñu waxaat leen xam ngeen lan mooy tële dëkkandoo ñu wax ko la ñu xam mën a leen ñuru na ko waaye du moom dëkkandoo mooy raqib ak atib man dëkkandoo ci ñoom mooy fexe ba duñ la bindal dara lu lay rusoo ëllëg sëriñ bi nee na am xëy bu rafetul dañoo war a fas jom ci ngont ma daa dina am xëy nag mooy ak ndaw li ci ëpp du rafet ngir gësi ndaw yi am ngont nag mooy juróom fukki at jëm kaw wér na sëriñ bi mas naa laajte lan mooy bitim réew ñu ne ko xanaa mooy réew mu dul sam réew mu ne déedéet ndax àdduna ku fi nekk yaa ngi bitim réew bitim réew nag ku ci nekk dangay am fulla ju day ne loo am yoon ñii sam réew loolu ku ko bàyyiwul boo demee ba dem sam réew boo yurul dara itam loolee nga daa yónnee danañ danañ la ca teral waaye boo dul yónnee dara boo demee doo fa fekk dara am na bis weeru koor feeñ sëriñ bi wax ne ku mën a boole liggéey bi ak koor gi def ko ku ko mënul nga bàyyi liggéey bi te woor am ku ne ko man di mënuma woor sëriñ bi ne ko lu tax mënoo woor mu ne ko awma lu ma doge awma lu ma xëdde sëriñ bi ne ko ma yaakaar ne lu am fulla ngay wax sa moromum nit rek boo ko liggéeyalee ba ngoon jot mu jox la mu jox la loo lekk sàkkaa sa boroom hmm. sëriñ bi mas naa yor bant bu def posen teg baaraamu dëyam ak sànnikaay ba ca cat la ne bu leen xeeb dara ci lu bon ak lum tuuti tuuti ba toll nii lu baax it noonu daa di waxaat ne fi mu ne lii bu àndoon ak li mu war a àndal feeg ngoon lu toll noonu la fi mën a yàq ñu ne ko man na fee yàq lu bari mu ne lu bon it noonu la mel loolu mooy gàttalu waxtaan yi <coughs> sëriñ bi mas naa julli it ba sëlmal di xool ba yem ci ay sàng ci armeelu njaarim yi mu ne ku moom taax yee ñu ne ko ay xëbru la mu ne déedéet taax laa wax ñu ne ko ay xëbru la mu ne bu mu fi fanaan sunu borom bëggul kuy foofu sëriñ Tuubaa xaadalahu laahu maxtaaralahu mas ñu koy laaj ndigal ci yeesal bu maam Mor Anta Sali bi nanguwul daal ne loolu lépp du ko jariñ dara la ma ko fa defal moo koy jariñ te def naa ko fa ba noppi sëriñ bi nee na am na ñoo xam ne ëllëg duma leen gis ndax lañ nekkoon dama caa nekkutoon sëriñ bi nee na mësumaa def luy rusloo sama taalibe waaye bëgguma sama taalibe di def lu may rusloo sëriñ bi nee na yowmal xiyaamati yàlla da dafay rus wala nga ànd faak ku yàlla rus wala yàlla rus la fa gaa ni ngay def ba yàlla rus la fekk ku yàlla rus nga ànd ak moom moo ko gën a yomb sëriñ bi mas naa dégg am tëgg ci boori sàmm bi ca mu laaj loolu lu mu ñu ne ko dañuy nàmb mu ne duñ daj dara duñ daj dara duñ daj dara sëriñ bi nee na na ngeen sàkkoo am fa sunu borom la nga xam ne du ko jox ab yaafar du ko jox ab saay-saay te mooy ngërëmul yàlla sëriñ bi nee na sunu borom damaa woote loo woote naa ku ma wuy si wàcc nga maa ci def sunu borom damaa woote woote naa ku ma wuy wàcc naa yaa ci def sëriñ bi nee na saytaane bi mu xoolee sama digg ak sama borom ñim jage tam xam ne mun mënut a fexe ba yàqu ko leneen laa ko ñaawal ni mu koy ñaawale nag mooy kum gis meloo na nga war a mel ne la demal nga tuddoo kële sëriñ bi mas naa tombal sëriñ Mbàkke Buso ñetti tomb ne ko Mbàkke yaa ngi nii yaay tomb bi ci digg bi lii la sunu borom digal mooy tomb bi ci sa kanam lim la tere mooy tomb bi ci sa gannaaw daa dina ko saa soo jugee jëm ci li la sunu borom digal mboolem la ngay bëgg di ko wut danaa la jurumaa xool ñoo bokk fuñ jëm ba tey mboolem li ngay daw danaa la jurumaa geesu bokkuñu fuñ jëm waaye safaan bay noonu rek la demee sëriñ bi nee na wàcc leen tëdd bi bisa ngi ñëw kum neex tëdd kum neexul tëdd daa di bind ñett dara ne yàlla mii ku xam ci moom dara doo ko moy ci dara àddina mii ku xam ci moom dara doo ko fàggul dara ndax dara du fi def alaaxira nii ku xam ci moom dara doo ko jëfal dara ba yéem ko ndax dara du fa doy sëriñ bi nee na sàcc ku koy def dangay ngay gàtt fan ñàkk barke boo dee dem sawara am na ñu ne ku koy sàcc moom ci boppam la wax sëriñ bi nee na ku bëgg a wéy yóbbaale la nga yor te boo eggee fekk fa la nga bëgg da ngay folli sa nopp te fol bët <coughs> sëriñ bi nee na dee leen mooy waxe bakkan waxe bakkan ñu tontoo la bakkan ngeen fiiwoo te fiiwoo lu ne xaj na ca sëriñ bi nee na dee leen mooy gis seen bopp ku gis sa bopp yàlla réer la te ku yàlla réer seytaane wammat la te ku seytaane wammat safan ba la jëme sëriñ bi nee na dee leen mooy fital tey jaay ci ngir ma ndax kuy fital ku ne fuy fii lay mujj ngay mujj sëriñ bi nee na mënum lëm mu ne boo yëree lëm ma doo fa gis lenn sëriñ bi nee na ku xatt ba mel na gaynde wéet ba mel na gaynde sëriñ bi nee na na ngeen góor góorlu ci ndigal ku ndigal tax a naaje boo jugee da nga deme sëriñ bi nee na jàmbaar dëgg du xuloo du xeex day muñ ba am la mu bëgg sëriñ bi nee na na ngeen góor góorlu ci ak jub ku ci dëng ñu demiirlu la boo toppee ak jub ñu fat la ndax duñ ànd ak ku yàqu sëriñ bi nee na ngeen góor góorlu ci ndaw lu ci jubati xaar ma ci sa jiba loo soxla fekk ko ca am na ku ma sa ñëw ci sëriñ bi ne ko damaa ragal ñett mu ne ko ku ragal ñett da def ñett bismillah mu ne ko damaa ragal wéetaay mu ne ko deel jàng alquran mu ne ko damaa ragal ak ñàkk mu ne ko loo am dee ko bokk nit ñi mu ne ko damaa ragal gàtt fan mu ne ko deel moyoo tooñ sunu borom ak sa morom sëriñ bi nee na dee leen wut bayra ndax léeg waaye jóge fi ba nopp mel ne defar ga daa def ngir ñàkk xam wër na sëriñ bi ne na ku xam ci yàlla dara doo ko moy ci dara ku xam ci adduna dara doo ko fàggul dara ku xam ci ëllëg dara doo ko xeebal dara waxi sëriñ bi ci dëddu ak wéruk àdduna ak warak adduna sëriñ bi mas naa wax ku ñuy wax galle sëy sa jolof ne ko nit juróom ñaar yii la muy alal yaram ay yax jëf ruur mooy juróom yi la mu ne bu faatoo nag sunu boroom day jël alal ja jox ña koy dond ne bu leen ko ci sant maa leen ko jox yaram ba mu jox ko sax yi yax ya mu jox ko suuf si daal di jël ruu gi ak jëf ji sëriñ bu sa dafa ànd ak sëriñ Balla Coro ñëw ci sëriñ bi doon ko tàggu si jëm ci xew fekkoon ñu waaj ba jekk sëriñ bi ne leen da ngeen may niru ñu waaj ñu ne ko daa am xew xewuñ jëm sëriñ bi ne leen naa waaji leen wàccaayu mboq ñu daal di sëgg metteel mun leen mboq kat li wàccee lii di bari bari fa muy mujj mooy futti benn ginnaaw benn ba mu jeex ñu lakk ba mu ñor tàllal leen ma ñaanal leen sëriñ Basiru nee na dafa am gis ñu andil ma ak col gu rafet gu jóge Maroc muy xaftaan ak sorog ma sol lépp xëy si ci sëriñ bi fekk ko muy jàng alxuraan ba ma ko nuyoo mu ne gees ñama basiru xanaa gaalub géeri goo wàcce daal di teg kaamil ba jug wàcc ma fa jug wàcc ma fa ma toog di xalaat lu tax sëriñ bi wax ma lii mu ma wax ba yàgg ma yaakaar ne day mbubb mi ma sol ma daal di koy summi tàmbali di for bant yi di ci def ak taq-taq yi si tuut mu génn muuñ but ci ma daal ne nga xam sama doom damaa yaakaar ne addunaa koy bëgg waaye du bëgg adduna wér na lool sëriñ bi nee na nit ku ne ñaari biir la am biiru boppam ak biiru bàmmeelam biiru boppam yàlla ko ko gàddul biiru bàmmeelam nag lu mu fa defut du ko fa fekk sëriñ bi laax laax bu ñu liggéey ndoxum jar mu am cufaayu Dakar daana ko jëfandikoo wér na lool sëriñ Modou Awa Balla mas naa toog ci sëriñ Touba kaseeg maa Abdouloo ñëw fa sëriñ bi wax mbooloo ma fa nekkoon may leen ko ba mu noppi sëriñ Modou nee na ma bëgg a jug mu ne ma toogal daal di ne ko nuyul kii doomi Cerno la ba ma nuyoo yi di wax ay soxlaam waaye la mu wax dara antuwu ci ba muy dem sëriñ bi wax sëriñ Modou ne ko ŋàbbal ko bagage yi ba fa muy duggee daal koy jox ak junni ne ko bu duggee nga jox ko ko muy payooram ba mu ko koy ba mu ko gungee ba muy dugg mu jox ko junni ba mu ne ko jëru ko ndax fu ma jëm daa am kayit wu may yor ba duma fay mu daal di jël si sëriñ bi laaj ko nu mu def mu ne ko junni bi nee na du ko jël ndax duñ ko laaj fa sëriñ bi ne ko kayit woowu tubaab yi ñoo koy jox ñi leen liggéeyal bañ gërëm leen ne ko taxoon ma la doon nuyoo léeg moom damaa bo damaa bokkoon damaa bëggoon mu xam ne lam bëggoon dara amu ci ndax maag sa dañoo àndoon di taxawal lislaam moom mu taxawoon temb ci màbb ko loolu antuwul ba nga judd yow mii ba toll nii dafa am dafa mas a am ku ñëw ci sëriñ bi ànd ak keneen ne ko kii damaa jaay ak kër ma la koy wax fi sëriñ bi muuñ ne ko daaran ishtaraha mayitun min mayitin daa di wax bay dii laa tarkananna ila dunya wa ma fiha fal mawtu laa shakka yafniina wa yafniha i'mal li daari gadan ritwaanu xaasinuha wal jaaru ahmadu warrahmaanu maa fiha qusuuruha dahabun wal misku adratuha wa shahfaraanu afiisun naabitun fiha wér na am na ku mas a ñëw ci sëriñ bi am kum koy nuyoolee ne ko sama wëlëre la day mbërum làmb mboolem mbër yi nekk fii daan na ma bëggoon nga ñaanal ko booba sëriñ bi dafa toog dafa toogoon waaye dafa jug di dem ba àgg ci buntu kër gu mag ga gi ci njaareem daal di koy joxañ armeel yi ne ko ana noo def ak mbër mi daaneel ñu tudd fee mhm. sëriñ bi nee na àdduna jërul alaaxira tàyyeel jërul ñàkk bànneex jërul gàcce nee ñu da ko daa tëj ay waxtaanam sëriñ bi nee na li wutale adduna ak alaxira mooy adduna daraja joo mën a am téewul ku la bëgg gis gis la alaxira nag ñi bokkoon liñ daa def rek ñoo koy gisante sëriñ bi nee na ci li wutale adduna ak alaxira danga gis koo xam ne fii ci adduna day tabax ba teg beneen ca kaw te amul mbaarum ñax ci na gis koo xam ne fa mu dëkk ay jinax ak i mbóot ñoo ko fay sonal te ay njëndéem mat na ci àjjana Sëriñ Tuubaa nee na saa su ba melaw adduna bëgg leen a ci lu dul yàlla akub yonanteem gaaw leen ci lu gaaw dellu ci yàlla akub yonanteem Sëriñ Tuubaa daa <coughs> daana tëje ay waxtaanam saabiqu ila maxfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samaai wal ardi uiddat lilladina amanu billahi wa rasulihi dalika fadlullahi yuutihi man yasha wallahu sul fadlil azim sëriñ Tuuba ak alxuraan am na ku mas a indil sëriñ sëriñ bi ab kaamil fekk sonn na ca lool sëriñ bi ne ko fekk kaamil bi waaw na lool waaye fa fariqan kazabtum ji gi ci sóoratul bàqara rek nga fàttee sadda sëriñ bi am na ku ci ku am na gone gu mas a ñëw ne ko dañ may dóor mu ne ko daa mel ni feeñul ci yaram wi de mu ne ko man daal dañ may dóor mu ne ko foo toll mu ne ko wama ubari u nafsiya inna nafsa la amaratun bi shoyi yor na lool mhm. sëriñ bi mas naa am gone gu ñëw ci moom day fa muy jànge sëriñ bi laaj ko foo toll mu ne ko habasa wa tawalla bi bi géej gi dafa laaj sëriñ Basiru foo toll mu ne ko laqad radiyallahu anil muminina mu tegteloo ci ne liggéey bi mu tegteloo ci ne liggéey bi nangu na sëriñ Massamba Diop Sam mas naa ñëw ci sëriñ bi ne ko yow ma yi ci alquran damaa tiital lool ndax ku ci ne ndax gu ci ne la cay topp day rag lu lool sëriñ bi ne ko ubbil kaamil bi ba xam yow ma gooy yem mu ubbi yem ci yow ma nadoo kullu unaasin bi imaamihim su ko defee li ko sëriñ bi tontuwaat nag damaa defee leer daa defee leer ci man bi ma ko sëriñ Saliou di nettali waaye xam naa lu koy dégloo ci bis boobu la sëriñ Tuubaa xaadalahu llahu maxtaar loo nee na kuy tàggoog kenn jàng lii alhamdulillahi allati sadaqana waxdahu wa awrasana al arda natabawwa'u min aljannati aytu nasaaw fa nicma ajru alaamilin wa tara almalaikatu aafina min hawli alarshi yusabbihuuna bihamdi rabbihim wa qudiya baynahum bilxaq wa qiila alhamdulillahi rabbil aalamiin dañuy disawaat ak moom ci adduna ak ci àjjana sëriñ bi mas naa dénk mas naa dégg kuy jàng alam tara anna alfulka tajri fi lbahri bi ni'matillah mu ne ko ni'matillah xam nga kuñ ci jublu mu ne ko déedéet sëriñ bi ne ko mooy man wér na sëriñ bi mas naa laaj ay boroomi xam-xam ne leen inna allaha la yaxfiru ni ma doon bëgg ni ma doon wax ngeen nii kat inna allaha la yaxfiru an yusraka bihi wa ma doona zalika liman yashaa luñ ci jublu ñu ne ko xanaa dane dana dana jéggale neex bàkkaar yépp ba mu des bokkaale sëñ sëñ bi ne déedéet ndax moo ne inna allaha yaxfiru sunuba jamiihan ci jublu mooy bakkaar bu ne boo ko tuubee ak boo ko tuubul dama ko jéggal ba mu des bokkaale bokkaale tuub rek koy xar tuub rek moo koy xar am na naar bu mas a ñëw ci sëriñ bi ne ko waskur fil kitaabi ismail sëriñ bi ne ko salika waadu xayru maktubin fekk booba daa am lu ko sëriñ bi dénkoon ma di ko ko fàttali ci saadiqal wax bi di topp ci loolu sëriñ jëmb si itam naa ñëw ci sëriñ bi euh, di ko ñaan ak kaamil mu wan ko kaamilu loxo ak bu mool ne ko jël ci benn ki ma ko nett li nag nee na xamul ban la ci jël ba mu jëlee benn sëriñ bi ne ko demal bind ko yët ma ba mu bindee xaaj bu njëkk ba ñëw wan ko sëriñ bi mu ubbi ko yem ci wa in taajab fa ajabun xawluhumu loolu mooy gàttalu ko sàmmi Serigne Touba xaada lahu lahu maxtaara lahu nee na sama ñett mooy njëkk sama cat mooy ñàkk a nekk Touba di jàng alquran am na naar bu mos a wax sëriñ bi inna haula yuhibbuna alxaajirata di ko junj ñu ñëw ñu ñëw ci moom ngir luñ am mu ne ko man kaana yuridu alaajilata ajalna lahu fi ajalna lahu fiha sëriñ bi am na naar bu ko mas a wax maa salakakum fi saqara di ko junj ay taalibe yoo xam ne dañ doon liggéey ba julli ji wuñ sëriñ bi ne ko fa waylun lil musallina da ko xamal ne julli taxut a mucc sëriñ bi mas naa laaj suuratul mulki ñaata laaye la ñu ne ko fanweer mu ne laaye wu ci ne am na fanweeri maanaam sëriñ bi mas naa dégg ñu naa sëriñ njaar siise daa man alquran lool te rafet na ko mu woo ko mu ñëw mu ne ko nit ñi de dañu ne man nga alquran mu ne ko ñi ngi koy wax de sëriñ bi ne ko taril na suratul baqara ci ak suratu ali imran ak suratu nisa ak suratul maida muy tari sëriñ bi di ko déglu ba mu àggal mu ne ko wax nañ dëgg waaye alquran wal xadis wa manafiu ni lii maanaam alquran maanaam maa moom alquran ak hadis ak njëriñul ak alaxira sëriñ njaar daal di jéblu sëriñ bi ne ko demal ne ko bindal ma ab kaamil ba ko bindee ba indi ko sëriñ bi laaj ko luñ la daa jox cib kaamil mu ne ko ñetti dërëm ñetti dërëm yi ngurdu sëriñ bi laaj ko fa nga nekk ca Kajoor ku la fa gën a jege ci taalibe yi mu ne ko sëriñ Masamba Diop Sam sëriñ bi bind ay arab jox ko ne ko boo demee nee ko mu màggal kaamil bi ba sëriñ Ndiass ñëwee ci sëriñ Masamba Diop jox ko bindum sëriñ bi mu yër ko ba noppi laaj ko lim la daa jox cib kaamil mu ne ko ñetti dërëm yi ngurdu sëriñ Masamba jox ko ñetti téeméer ñetti téeméer dërëmi ngurdu sëriñ Jaase nar koo jox kaamil bi mu ne ko jëru ko araf yi sëriñ bi bind rek doy na sëriñ bi mas naa laaj mag ña xadiisu xadis biñ ne niyatul mu'minu ablaqu min amali yi liñ ci jublu ñu ne ko xanaa mooy yéenay julit moo gën a jot jëfam mu ne déedéet liñ ci jublu mooy yéenay julit <clears throat> jum mënta jëf moo gën a jot jëfam ji àndul ak yéene sëriñ bi mas naa am kum doon ñaanal kooko di wax ci xelam bu ma bu ma xamoon li sëriñ bi di bu ma sëriñ bi waxoon li muy tari ba ma koy ñaane sëriñ bi ne ko suratul fatiha suratul xadri ak ayatul kursi koy tàggool jàng ko bu ngi bu seenu dund jeexut da ngeen gisawaat ci àdduna bu jeexee da ngeen gisawaat ci àjjana waxi sëriñ bi ci jàng alquran jamonoy sëriñ Touba ku masaan a ñëw njaareem fajar day mel ni ay mbott ñooy fat ngir kàddu yi ñuy jàng alquran ak xasida kenn du tal kenn bu guddee ñuy yëkkati lii sëriñ Salih moom ma ko wax sëriñ bi nee na juróom benn isib ku ko saxal dara luy lore ci diggante asamaan ak suuf du la mën a lor loolu mooy gàttalu ñett bi sëriñ bi daana digle fukki xisit bis bu set am na ñoo xam ne ba mu leen koy digal sëriñu it bi nga xam ne dañ say yendu ba mujj ci lañ te loolu lu tuuti la ci ay jagleen sëriñ bi nee na ñaar fukki isit ku ko saxal doo manqué njël benn bis njël mooy dépense am na jàngalekat bu doom dóor ay goneem gone yi ñëw wax ko sëriñ bi mu tere ko ko mu bàyyi ko ba mujj gone dañ koo ñemee bay war ci waaye teewut ñu bari mokkal ci ñoom sëriñ bi nee na gaaw a mokkal alxuraan ak fonk kilifa da koo fekk ci mbàkke waaye defu ko ci sëriñ bi nee na am doom man koo taxawu ba mokkal alquran te defoo ko kaw suuf si amul lu ko fi jar daal di dóor loxoom suuf si sëriñ bi nee na kum ku ko toogal ku ma toogal tuubaa di ma jàngaleel alquran loo bëgg mu fekk si la ku ko deful mel ne naari gànnaar yi ñu bëgg dañ koy uti wér na bi nee na ni ma gëne ñi mokkal alquran ni la ñi mokkal alquran gëne ko mokkalu ku dul man waxi <coughs> sëriñ bi ci mokkal alquran sëriñ bi nee ñett yii ñoo nuroo mbóot wàll kaamil ku mokkal alquran dëgg waxteef dëgg ndax wàll yu kaamil mën nay waxtaan ak yow teewul mu nekk feneen di fa def leneen ku mokkal alquran dëgg itam mën nay waxtaan ak yow di tari waxteef dëgg moom it noonu man man nay waxtaan ak yow di def leneen moom itam man nag jot naa ne di tàmbalee ndax wàllu yu kaamil sëriñ bi waxu ko ku doon nett li rek moo doon teqale wallahu taala ahlamu sëriñ bi nee na ku mokkal alquran seetu seetutu ci dara ndax muñ lewet lay boole ak lu bari ci yu baax yi doog a mokkal <coughs> sëriñ Tuubaa bi nekkee njaareem te tubaab yi may ko ñeent fukk rek féete ca kër ga sëriñ bi dafa waxoon ñu mokkal alxuraan rek lay doon sëriñ bi nee na alxuraan ñam wuñ fo ñam wum fonk la te di ko def fu dul ci ndab lu mu fonk sëriñ tubaa nee ku ma liggéeyal dafa fàtte alxuraan duñ la yor ci bàmmeel te mokkuloo alxuraan waxi sëriñ bi ci firi alxuraan sëriñ tubaa xaada lahu llahu maxtaara lahu nee na dëkkub yëfi la ko tax a bekkoor mooy firi gën cay firi alxuraan Sëriñ nee na alxuraan bu leen ko firi bu leen ko firulu te fu ngeen fekkee jataay buñ koy firee bu ngeen ko mënee wute moo gën am na kum yónni woon ne ko feek ngay ñëw bu fi fekk fu ñuy firee alxuraan bu fi naan soow mbaanik bu fi lekk xaalisu carte ak gannaaw bu lii jàllee sëriñ bi nee na fekk fu ñuy firee jar na sol daldi weñ di daw ba mu yàqu waxi sëriñ bi te xasida yi sëriñ Tuubaa xaada loxo maxtaara loxo nee nañu mosu bu masaa wax sama téere ba nooru daare ni la ci jublu bu nee téere ba muy fulkul mafhon wala muqaddimatul xidma ci yenn ñett lay xasida muqaddimatul amda sëriñ bi nooru ko woon a génne waaye dafa am lu mu doon bindloo sëriñ Moussa Alima wanaale ko ko daal di na ko <coughs> moom nag dafa war sa génn waaye téye ko xool ko feeg ngoon ba bu ngoon jotee mu ne ba ngoon jotee ba mu ko indee sëriñ bi laaj ko lu mu ci jot a mokkal mu ne ko fukki bunt ak ñett mu ne ko kon di faat na wér na lool lii mooy gàtt lu ñett li bi bëri na lool nag ay wuute ci ñett li ci ñett li bi sëriñ bi nee na mawaahibu naafi fu ñu koy yàqee kenn du fa yàqoo mas ñuy jàng barsam ji sëriñ bi génn ne jës bu mawaahibu muqaddimaat bi maaxin basirin doy nañ sëkk am na ku ku mas di jàng jaalibatul maraaxib ci buntu sëriñ bi fukki yoon ak ñaar ba mu àggalee sëriñ bi génn ne ko yow jàmbaar nga de mu ne mes ba tey jii kenn xamul fu mu ne sëriñ bi nee na xasida min lawxil ku ko mokkal mooy doon sotontu ci munkar ak nakir sëriñ na xasida jaawartu ku ko mokkal duñ la laaj ci bàmmeel sëriñ bi nee na jës bu mawaahibu muqaddimaat ñooy ay fas yi nga xam ne ku leen war te wàccoo leen danañ la cëppeel ci àjjana sëriñ bi nee na xasida yi bu doonoon am picc ña koy jàngkat yi ñooy laaf yi déglukat yi ñooy dunq yi sëriñ bi daana warlul ku mokkal bismillahi fi nii aw fas ak ñaar fukkum juróom ñett ak na sëriñ bi nee na yaafar bu mësta jaamu yàlla bu faatoo nga bëggal ko àjjana jàngal ko muxadimatul am daa bate ca yubashiruka albaaxi bi xatti karamatan wa in kuntu an ardil madinati shana yi jërul sax ngay àggale sëriñ bi nee li ma leen di defal du ma ko def ci alquran du ma ko ci du ma ko def ci wirdu ci sama xasida yi laa koy def sëriñ bi nee na bis taalibe yi ku ne na ma indil xasida gam yor te bu kenn indi xasida gum bañ ñëwee mën a leen dama leen a bëgg wax sa xasida yi di mujj ak yéen daal dina ku faatu ci yéen bañ koy waajal mboolem xasida gum amoon di ko fonk wala mu mokkal ko ci dënnam day soppi ku jëmm yu rafet mel ne mbokkam buñ demee ba yoor ko ci bàmmeelam ñu nekk faak moom di ko wéttali di ko leeral ban dekk sëriñ bi mas naa laaj mag ña ne leen sama téere bi ñuy wax nooru daare ni ndax xam ngeen lu muy firi ñu ne ko xanaa leerub adduna ak alaxira nga ci jublu sëñ bi leen déedéet ndax adduna du kër li ma ci jublu mooy leer gilay lay tee tàbbi sawara di la xëcc ba dugal la àjjana ndax sawara ak àjjana rek ñooy ay kër sëriñ bi nee na yowmal xiyaamati ku ma mën a ku mën a yor raa yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ jàngee wenn way ci muxaddimatul am daax da ko wàcc daw sëriñ bi nee na li ma tax a bàyyi bind saafara mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa miin jëmale gi may jëmale sama xalima ci moom ba bu ma jëlee sama xalima mu ma daal di bàyyi la ma naroon a bind far jëme ko ci moom.